ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qul law shaa'a allahu ma talawtuhu alaykum wala adraakum bihi faqad labithtu fiikum umran min qablihi afalaa ta'qiluun suñu boroom azza wa jal di wax ci laaya fukk bi ak juróom benn mu ne qul wax <clears throat> ñoom waa Quraysh ñii nga xamante ne nii ñoom ñoo la soppil alquran ji walla ngeen di beneen waaw nag nee leen law shaa Allah bu sooboon boroom bi tabaaraka wa taala maa talawtuhu aleykum konoonte kon doonuma leen ko woon jàngal daal quraan ji wala adraakum be te boroom bi du leen ko xamal jaara ko ci man faqad dëgg-dëgg yéen labisu daal naa sax nekkoon fii fiikum ci seen biir umuran ay at min yi lu jiitu ma leen di wax alquran jii da ngeen koy dégg ci man afala taqiluna moo yi ndax du ngeen xalaat bu doon ne kay ko créé rek lan moo tax li ma fi nekk loo xamante ne nii lu jege ñeen fukki at daanaka déggu nga xamante ni laata borom bi tabaaraka wa taala di ko jox alquran jii mu leen koy jàngal mu ne faqat labistu fiikum man de saxoon naa te newoon naa ci si seen biir ay ati ati yoo xam ne doon ngeen koo dégg ci man kon nag afala tànqiluun moo yéen ndax du ngeen xalaat faman azlamu suñu borom ne kenn dàqula tooñ wala faman azlamu ana kan moo dàq tooñ mimman iftara ala allahi kadiba ci ki nga xamante ne nii day duural borom bi tabaaraka wa taala di ko sosalay nar aw kaddaba bi aayaati ba pare mu teg ci moom di weddi li nga xam ne mooy laayaay borom bi tabaaraka wa taala sosal ay nar ci lan ginnaaw bañ ne borom bi tabaaraka wa taala moom dañ koo war a utal ñoo xam ne ay ndend lañ daal ñoo xam ne kenn waru koo jaamu moom kese il foo mu am ci ñoo xam ne lañuy jaar mel nii léegi nag ñu bëgg a wax ne borom bi moo leen ko digal comme niñ koy gisee ci suuratul Araf suñu boroom di wax ñoom buñ defee seen caay-caay gi rek naan ñun daal inna wajanna aba ana wala ñu ci lañ fekkoon suñu maam yeeg suñu baay yi loolu mënoon nañu cee yem ba pare ñu teg ci lu gën a garaaw ne wallahu amarana biha te borom bi sax mi nga naan moo la yónni moom de sax moo ñu digal ñu def lii suñu boroom ne wax nañu lu amul de kon nag mbir maa ngi noonale kon ngan moo dàq tooñ wala kenn dàqula tooñ ki nga xam ne day sos di sosal borom bi ay nar aw kaddaba ba pare walla boog moo xam nekk waajoo xamante ne nii day weddi bi aayaatihi ci laayaay borom bi tabaaraka wa taala di aayaayal alquraan ji innahu na xam ne laa yuflihul mujrimuun dëgg-dëgg de laa yuflihu du texe mukk al mujrimuuna way jomb ñaa jaamu ña mu ne wa ya'buduuna kanta waa qurayshi ñii li tax ñu nekk daal ci seen kéefër gii du dara lu na ya'buduna moom daal ñu ngi jaamu min dunillahi walli borom bi tabaraka wa taala maa laa yadurruhum loo xamante ne nii du leen lorde wala yanfa'uhum te du leen jariñ moo ñoomin hubala ki laata ki manaata ki saafa ki naayila moo ñooñu lan lañ man manuñu tus waaye kuy jaamu leneen topp ay système ay idéologie ay capitalisme ak li nga xamante ne communisme ak gaa yoo yële ay symbole yoo xamante ne ni yéen a ko créé moo yéen ñoom dañu ngay topp tax li tax ñu bàyyi fi borom bi tabaaraka wa taala mooy maa laa yadurruhum loo xamante ni amul lor bu leen di xëy lu leen di jañal te manu leen a lor sax ci seen bopp ñoom wala yanfa'uhum te duñ leen bijjil lor te manuñ leen a jariñal de wa na ba pare ñu teg ci ñoom Quraysh di wax haa'ulaa yi naan seen yàlla suñu yàlla yi naan haa'ulaa yi lee ngeen di gis de naa muy seen xërëm yi daal moom ñoom ñi nga xamante ne nii même bu dee ne yéen yawmal qiyaam bi ngeen di wax yéen jullit ñi radiyallahu ankum bu dee ne am na sax ñun buñ demee fa borom ba ñii gis nga suñu yàlla yi naa ñooy ñi ñuy ràmbu na indallahi fa kanamu borom bi tabaaraka wa ta'aala qul suñu borom ne yow yonent bi alayhi salaatu salaam laajal ma waa Quraysh yéefir yooyu la di wax lii qul wax leen atunabbi'una allaha ndax yéen da ngeen di xabaar borom bi tabaaraka wa ta'ala bima la ya'lamu ci loo xam ne kat moom xamu ko fi samaawaati ci asamaan yi wala fil ardi du caagante ni ci suuf yi subhaanahu gàcc ngaalaamaa moom wa ta'ala ak a kawete yéegut amma yushrikuuna ci li nga xamante ne nii te sori ci li nga xam ne moom ngeen koy bokkaaleel lool mooy lan boroom bi de xamul kenn koo xamante ne nii mooy ne ku ab dendam la moom loolu ndax borom bi xamu ko bu dee rek yéen waa Quraysh yéen a ko xam ba ne borom bi moom am na ñu ko war a bokkaaleel waa laaj leen ndax ñoom dañuy xabaar yàlla loo xam ne moom xamu ko ci asamaan yi suuf yi mu ne wa kaana naasu mu ne wa maa kaana te nekkul woon de nit ñi illaa ummatan waaxida lu dul benn xeet lañu woon mooy ne xeet yi ñoom nit ñi benn lañu woon loolu nag borom bi tabaaraka wa xéewal gu rëy la loo xamante ne nii nit ñi nii la ñu woon comme ni mu koy waxee ci suuratul baqara inshaa allahu taala naan kaana nnaasu ummatan waahida nit ñi dañoo nekkoon benn xeet loolu li ci gën a dëgër ci wax yi ndax wax yi bari na mooy lan mooy ne ma wa maa naasu nnaasu nit ñi dema nekku nekk illaa ummatan waahida lu dul benn xeet lool mooy depuis Seydina Adam alayhi salaam ak Seydina Nuux diggante boobu la alayhim assalaatu wassalaam mooy ne nit ñi fi newoon newoon ñépp même bu dee ne am na ñoo xam ne dañ doon def ay bàkkaar yu mag waaye ñoom ñépp ay jullit lañu woon mooy ñoom ñépp a gëmoon borom bi tabaaraka wa taala te dooruñ ko bokkaale moo tax gis nga doomu Seydina Adam alayhi salaam comme niñ koy gisee buñ ci àggee woolu noonu mooy seen nettali boo bële nekk ci suuratul Maayida mooy ne moom bi muy faat ki nga xamante ne mooy mbokkam bi loolu kooku bàkkaar bu mag la def waaye jullit la léegi nag loolu moo amoon mooy depuis Seydina Adam alayhi salaam ba Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam mooy ne xeet yooyu fi nekkoon ay jullit lañ woon gëmoon nañ ne yàlla am na moom lañ doon jaabu waaye nag dafa bari woon ay bakkaar yu rëy yuñ doon def looloo tax suñu boroom doon yónni ci ñoom ay yonent ndax ñépp mooy moo tax ci sëtu maam doomu maam aadama yi ñoom Seydina Chif ñooñ ñooñ ay yonent lañ woon alayhi salaatu wassalaam ak ñeneen ñoo xam ne ñoom diggante Seydina Adam alayhi salaam ba Seydina Nuux mooy ne yonent yooyu ña fa yàlla doon yónni yónni wuñ leen woon ci ay nit ñoo xam ne ay yéeféer lañu loolu nag loolu moo tax fan boo gisee alquran di wax naan euh, di wax inna arsalna nuuhan te seydinaa nuux nag fa la tàmbalee këne mooy fa la kéefër am ca gaay bañ doon wax naan naan naan wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaa wala yaxuusa wa yaxuuqa wa nasra comme niñ ko gise woon ci suuratu nuux ci Seydina Nuh alayhi salaam moom dafa ñëw fekk gaa yi nag soppi loolu le commencé a seytaane nax na leen ci nit ñu sell ña nga xamante ne nii ñoo fi ne woon gaa yi def ko leen ay ay statue say seytaane jaar fi daal di wax seen seen sët yee ñëw ne leen seen bàyyeek seen maam yi ñii lañ doon jaamu loolu moo indi ak kéefër léegi nag ba mu amee Seydina Nuh nag suñu borom ci moom la njëkk a yónni ci xeet woo xamante ne nii ñoom daa ay yéeféer lañu loolu nag déppi boobu ba ni nga xamante ne ni noonu la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi di ñëw moo tax boo seetloo alxuraan daanaka moom yonent yooyu lay wax à partir Seyd bu waxee Seydina Adam alayhi salaam fa mu ko bindeek nam jaar ak Iblis ak yooyu ak bi mu ko wàccee kaw suuf boo seetloo buy wax ndax li ëpp mooy li ëpp solo mooy jamono ji nga xamante ne nii gars yi dañoo mujj nekk commencé nekk ay yéefér mu yónni Seydina Nuux yonent yi di yónni rek waaw nga xam ne yonent yi ma leen di yónni tatra comme ni mu ko waxee ñuy tegaloo di dem ci xeet yi ndax kat ñu ëppal nañu te ñu ngi buntu safara ala shafa jurufin haar léegi nag loolu moo tax ñu naan la Seydina Nuux mooy premier ku ñu yónni ci biir nit ñi mooy lan loolu daa am loo daa loolu lu ñu joyal la waaye am na lu ko tënk mooy ci xeet boo xamante ne ay yéeféer lañu sinon avant amoon ay yonent fi fi newoon waaye ñoo ñun leen doon yónni dafa nekkoon ay ñoom ñëpp ci ngëm yàlla lañ nekkoon loolu nag la suñu boroom di junju fii di wax fii ñoo ma kaana naasu ne nag dëgg-dëgg nit ñi de newu ñoon illaa lu dul ummatam benn xeet waahidatan benn ab illaa umma lu dul ab xeet waahidatan di benn faxtalafu ginnaaw ginnaaw gi nag ñu daal di wuute mooy wuute ci ngëm yàlla walla benn lañ woon doon gëm seen borom tabaaraka wa taala même bu doon ne ñu ngi doon def ay rëcc rëcc di def am ay bàkkaar yu mag suñu borom di yónni yonent yi ngir ñu génne leen ci bàkkaar yoo yële di leen wax ne leen dañ koy sori waaye nag faxtalafu fi nga xam ne fi lañu wutee dëgg dëgg rupture am ab dog dog bu rëy mooy bi nga xam ne ci dañ commencé nag ut ay xërëm te iblis nax leen loolu nag fa la wute gi am ñii gëm ñii gëmuñ Seydina Nuux nag daa ñëw fekk gaa yi wu ci mbir mi ba naan hoo oh, lii daa kii waxu fi dara Nuux mi du tus loolu nag la suñu borom di wax naan faxtalafu ginnaaw gi ñu daal di wute ci wàllu pas-pas ak ngëm-ngëm mu ne walaw laa kalima bu dul woon benn kàddu boo xamante ne nii sabaqat bu jiitu woon la min rabbika ci sa borom naan laqudiya kononte waat naa ne kon de atte woon naa baynahum diggante nit ñi mooy diggante jullit ñi ak yi de fii ma fii yaxtalifuun ci li nga xam ne moom lañ doon wute ci wàllu gëm-gëm te te tàmbali woon ko boo bële waaye it diñ doon wute ba léegi nii ba ni àddina di di di di di jeexe wute ki nga xam ne moom lañu wute ci wàllu ngëm-ngëm wa yaquluuna kantaa yéeféru Quraysh yi ñu ngi naan lawlaa unzila alayhi aayatun min rabbih moo waay lan mi alayhi salaatu wassalaam ñu wàcc woon ci moom ay laaya daal yoo xam ne ab aaya boo xam ne màndarga bu rëy bu tukkee ci boroomam comme daal yetu Seydina Muusaa ba yow yelee léegi nag faqul waxal ne mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom ne ko waxal faqul nee leen innama dëgg-dëgg man alxaybu gis nga kumpa gi nga xamante ne mooy indi ak li nga xamante ne mooy miracle yi nga xam ne mooy laay yi ngeen wax loolu ci kumpa ak boroom bi wa la la nekk moom moo ma koy jox saa bu ko soobee nekkul ne da ngeen di wax rek mu daal di koy jox déedéet dëgg-dëgg alxaybu li nga xamante mooy kumpa lillahi ñeel na borom bi tabaraka wa taala dong fantadiru yéen xaar leen nekk leen fi di weddi rek du si nga bu ngeen naree deewe ci nii xaar leen bugal mi leen di xaar inni man rasulullahi salawatullahi wasalaamuhu alayhi maakum maa ngi ànd ak yéen minal muntazirina bokku ci ñi nga xam ne ñooy xaar man nag damay xaar digal li mooy ndimbal gi ma sama borom tabaraka wa taala daal di dik mu kon way da daq na ci ñaar fukk benn mu ne wa idaa naa bu ñu mosalee an naa sa nit ñi rahmatan yërmande defal leen xéewal taw boo xamante ne nii seeni mbir dox may leen santé yëg yooyu yëpp min bandi dara ko ginnaaw li nga xam ne ay ay ay ay weñ so yu leen dal ak durru mooy liy dal ci yaram loo ko may feebar ay yooyo góom ay yu mel noonu di la dal ak dara mooy weñ so yu mooy yu metti yi nga xam ne day dal sa alal dal say mbir yàq say alal ak yooyu ak sa njaboot léegi nag yooyu noonu mu ne bu leen laalee nga sàmmin bu ma leen indilee xéewal ginnaaw bu leen weñ so yi dalee laal leen idaa lahum makrun fi ayatina nga gis gaa yi nekk ci weddi ak saboote loolu la naan makr ci suñu laayee ñu wàccee qul waxal ne allahu borom bi tabaaraka wa taala asra'u moom moo gën a gaaw ni nga xam ne mooy lim teg ngir duma leen ëllëg na rusuluna dëgg-dëgg suñu yonent yi day la yaktubuuna ñu ngi bind ma tamkuruna ngeen doon weddi wallahu taala alam